bi ak benn sëram bi nga xam ne ñoom ñii ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ak madame Ami Fatou ñoom ñi ñu fekk si la ñooy ñoom dañ leen a xëcc ñu ñëw fekk si ñoo xam ne ñoom nañuy séddoowe mooy ñoom ñëpp ci yem kon du ñu ñëw nag ci biir loo xam ne xam nga xam nga al lii ilmul furud ak règle yi gis ni mu kii mooy gis nga niñ ko defee ba nga ñëwee ne fama baqiya topp xadiis bi li wax mooy ñii waruñu woon am léegi nag ba nga xamante ne Seydina Omar radiyallahu anhu gis na leen léeg-léeg c'est vrai que ñii kii li mu wax hab law anna abana kaana hab anna abana kaana ximaaran mulqan fil yam wa kii xajaran wala yooyu xajaran mulqan fil yam aw ximaara kooku kat ñii li ñu wax n'est pas dénué de de de de de bon sens waaw waaw mu gis ne ñii seen qiyaas bi ah bon li ñu wax daal. bokk ak ndey ak baay du ngeen am ki bokk ak yaay kese am te yéen li leen li li ko booleeg ñi li ko booleeg ki dem yéen li leen booleeg ki dem moo dina foor te moom yéen bokk ngeen ak moom la ko booleeg ki dem mooy yaay mu àtte at lool kon kon nag transaba boobu ñoom buñ ñoom fii lam yarisu bi tansib ñoom doon nuñ parce que asaba lañ parce que bu doon asaba lañ du ñu am daa comme que dañu jël indi leen invité leen yóbbu leen ci dara jaay ñoo xam ne ñoom nañuy séddoowe góor ak jigéen a cay yem ku ne benn kon ñoom buñ ñëwee comme que dañ leen a xajal ñu agsi ñoom buñ ñëwee la ñooñu doon séddoowe noonu la ñuy séddoowe waaw bu boobaa frère bi nga xam ne nday ak bàyyi bu jëlee benn sœur bi bokk ak nday ak bàyyi benn lay jël masala yi moom amul li zakari mislu hamlil unsay waaw waxi caaxaan yooyu ngay dégg gaay bu ñu wax ngaa c'est injuste mooy dañu foog ne mais il plusieurs cas yoo xam ne ci miraas ay góor gi góor deux gi jigéen benn du dox wax nañ la fi muy doxe mooy côté asaba ji waaw te yi ak yii nii cas mel nii même ñoom asaba lañ waaye doon na wuñ bi taas yi moo taxit góor gi benn lay am jigéen ji am benn bu góor gi amee ñaar jigéen ji am ñaar mu am ñett jigéen ji am ñett ñooy fa hum shurakaa'u fi sulus dañuy ñëw fekk si ñañu ñañu leen yóbbu ña nga xam ne ulhiqu bihim ngir ñoom nañuy séddooyu ñoom noonu la ñuy séddooyu ndax doon woñ bu taasi lii mooy al mas'alatu al mushtarika wala al musharraka wala waaye le fait que gaa yi ne woon Seydina Omar hab anna abana kaana xajaran moo tax ñu koy woowe al masala moo mooy al al al xajariya waaw boo déggee ñaan al masalatul xajariya waaye tamit dañ koy woowe al masalatul yammiya boo déggee al masalatul yammiya parce que mooy liñ ne hab anna abana kaana xajaran mulqan fil waaw imagineel rek bu doon suñu bàyyi aw xeer la wuñ sànni ci géej gi loolu moo tax ñu koy al yam al yam mooy géej mooy fu bari ndox mu bari comme mooy comme fleuve yu rëy yooyu nga xam di comme le Nil ah comme al mooy al bahr rek géej ah loolu nag ñu waxoon moo tax ñu koy wax al masalatul yammiya al yammiya boo déggee al yammiya al xijariya <coughs> al xajariya boobu alximaariya ndax alximaariya lu tax parce que bi beneen bi beneen riwaay bi ne danay hëb anna abana kaana ximaara considéreel rek imagineel boon suñu bàyyi dafa neew am mbaam looloo tax ñu koy woowee almasalatu alximaariya kon almasalatu alximaariya mooy almasalatu alxajariya mooy almasalatu alyamniya benn la te ci Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar a ko defe woon noonu mooy comme si dañoo sànni bàyyi xeer dañ ko sànni mu dem ci géej gi léegi moom mu daw bi mu dawee dem ñu sànni ko mu dem kan moo fi nekk yaay comme que yaayee fi nekk te ñaari dox muy ñaari frère yee wala ñaari sœur yële li tax alxuraan jox leen mooy ñoom dañ leen a jox parce que yaay lañ bokk ak ki dem dàq nañu bàyyi léegi yaay jooju taxoon ñee am moo fi nekk léegi ñu exéco ci côté yaay kon ñu bokk la nga xam ne moom la ñële doon am waaw kon gis nga axu shaqiq axu shaqiq mii axu shaqiq ak uxtu shaqiqa parce que uxtu xam nga fi gis nga gis nga lii bu fi benn axu shaqiq newoon ak uxtu shaqiqa yi pareil pareil parce que axu shaqiq bi de tansib uxtu shaqiqa bu ko defee ñoom bi asaba asaba la ñuy nekk kon nag bu boobu bu boobaa tamit pareil lay doon kon lii mooy al masalatul yammiya al masalatul ximaariya al masalatul xajariya al masalatul mushtarika wala al masalatul musharraka wala al masalatul musharrika wala al mushtarika lii la mooy boole gi ñu leen boole entre frères yi bokk ndey ak baay ñu jël leen yóbbu leen ñu bokk ak paaru curu frère yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ki dem yaay kese loolu ñu leen jël boole leen seen un tiers boobu ñu war koo bokk daal di koy séddaloo bi sawiya boole googu bokk googu mooy al masala bi nga xam ne dañ koo jël séddale leen cëru ñi cër bi ñoom ñépp ñu daal di ci jël. nga ne ma mais kon baax na <coughs> kon al masalat kon daal man alxajar ya bi may dégg. alximaariya geek alyammiya geek kon mooy masalatul mushtarika ma ne la waaw waaw ma ne la waaw lii mooy al masalatul musharrika arkaan yi wax naa la ko kon il faut après dinaa ñëw ci wuti boroom xam-xam yi nag est-ce que mais lii lii Seydina Omar radiyallahu anhu euh, mujj mu wuteeg la mu la mu àtte woon avant est-ce que madahibul arba'a ñépp ci d'accord mooy est-ce que am na consensus ci mbir mi loolu di dinañ ci ñëw mooy waxoon naa la pour fàttali la arkaan yi këne zawj dafiy nekk mooy pilier pour mu nekk masalatul yammiya hijaariya hajar man la xijaariya hajariya yammiya himaariya muy almasxalatul musharraka wala almushtaraka mooy zawju day am ak koo xam ne yaay wala maam di jigéen yoo xam ne day am sudus ah ak ki nga xam ne il faut mu am minimum de jëm kaw frère wala sœur yoo xam ne ñoo ki dem ñoo bokk yaay kese waaw ñoo bokk yaay kese waaye waaye il faut axu shaqiq yi même moom kese bu doon même aajowul sax muy bari ndax bu doon kenn la hein tamit problème bi day posé wu ba léegi hein bu doon benn axu shaqiq asaba ah, laa wax de waxuma jigéen de parce que bu doon jigéen gis nga alxuraan fële la wax bu dee moom kese fi ne moom day am waaw in imri'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak akhu asaba laa wax parce que xam nga wax nañ la sànk ne la kooku li tax amul mooy frère bi nga xam ne fii dafay tudd al akhul mash'um <laughs> mooy frère bi nga xam ne moo tax waaye moo tax femme bi sœuram bi du am waaw ndax moo leen waddal moom moo tax ñoom moom mu waddal xam nga uxtu shaqiq bu doon benn uxtu shaqiq day jël moitié comme jëkkër ja ni jëkkër ji jële moitié lay jële moitié léegi mu des kan bu doon deux jëm kaw ñoom deux tiers la jël ndax bu ñu nekkee deux jëm kaw fa in na tey falahuma thuluthani mimma tarak ñoom ñooy moom li nga xam ne deux tiers lu ñu fi bàyyi mais loolu lépp dafa wadd waaw fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak li ko waddal mooy al axu shaqiq benn asaba benn asaba shaqiq bu fi duggee ci kaa yi jëkkër ak kuy am un sixième muy yaay wala wala maam ak ñaar sœur yoo xamante ne parce ñaar il faut ñaari sœur wala ñaari frère yoo xam ne yaay lañ bokk ak ci dem ak benn asaba shaqiq rek bu duggee affaire bi day daal mooy cas bi day am masalatul mushtaraka day am parce que moom bu fi newee moom du am day xaar li des ndax asaba la léegi nag comme que moom mooy kon moom du am dara comme que du am dara ndaw sa nga xam ne waroon naa am muy sërëm ba mbokkal nday bàyyi moom mii bu fi newul woon moom bu fi bu bu fi nekkee rek ndaw ndaw si day war ak lu ñu bari bari bu dee benn nisfam boobu day deñ bu dee ñaar lañ jëm kaw it day deñ parce que lan da koo tansib bil ghayr moom moo ko tansib jële ko ci li nga xam ne mooy fard nga waroon a am yóbbu ko ci mu war a doon nag ci ak tansib léegi ma ne la kon foog naa lii baax kon loolu mooy almasalatul ximaariya almasalatul xajariya almasalatul yammiya mooy almasalatul mushtarika wala almushtarika wala almusharraka wala almusharrika léegi nag ma ne la kaay ma wax la nag nga ne ma sànq yaa ngi ma doon wax est-ce que lii nii ñépp d'accord nañ ci est-ce que ñépp d'accord nañ ci affaire bii nii masala bii nii est-ce que ñépp d'accord nañ ci parce que kat yow bu ñu seetee wax dëgg yàlla li nga xam ne moom moo ànd ak alqiyaas mooy boo jëlee teg yi ñu am ak li jëm ci ci ci ci ci ci ci ci attey euh, <coughs> ilmul fara'id liñ fi jot a gis yëpp qa'idatul fara'id li ànd ak moom muy règle yi mooy ni ñii waruñoo na am parce que te li koy gën wane mooy li yonent bi alayhi wa salaam wax alhiqul bi ahliha fa baqiya fali awla rajulin zakar kon nag affaire bi ñi commencé ñi priorité mooy ñi suñu boroom wax ñu jox leen bañ leen joxee nag asaba du am lu dul daa des fii nag mooy ñoom mënuñoo am parce que dara desu fi fama baqiya la wax desu kon mooy boo seetee loolu de moo tax nag loolu nag moo tax ma ne la loolu nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu wute ci masala bi waaw moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wute ci lii première àtte bi Seydina Omar àtte woon te nga gis boo seetloo moo ànd ak règle yi eh, fara ilmul fara'id yi mu teg ak yi ñu gis ni muy demee logique kii bi mooy ne ñoom waruñu am loolu nag mooy ne du ñu am ma ne loolu nag moo tax ku mel ni al imaam Abu Hanifa ak al imaamu ahmad rahmatullahi alayhima ñoom dañoo ne en fait li Seydina Omar ibn al-Khattab njëkkoon a ànd àtte radiyallahu anhu loolu lañ ànd waaw waaw dañ ne non asaba gi comme que ñoom asaba lañ du am mooy al uxu kii uxuwa ashiqa ixwa yii moo xam ñu góor ñeeg ak uxtu shaqiqa bi ñoom ñépp kenn du am kenn du am te lu ñuy sowolo nag di ko jële ci imaam Shafi'i mais du loolu mooy li gën a dëgër ci mazhabam parce li gën a dëgër ci mazhabam mooy beneen wax bi mooy te lool mooy mazhabu imaamu Malik ak al imaam Shafi'i rahmatullah alayhima mooy ne li Seydina Omar radiyallahu anhu mujjee àtte ñoom loolu lañ d'accord parce bi ñu xoolee affaire bi ni ko Seydina Omar radiyallahu anhu kiiwaate redressé dañ ne loolu ñoom ci loolu lañ ànd kon ñaari wax yii moo ci am kon al imaamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit alayhi ridwanul mannan ak al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ñoom ñaar dañu ne affaire bi ñii du ñu am mas'alatul musharraka ñun ñu ko tudde loolu mooy bu amee fii lu ñuy séddoo du fi am mooy mooy parce que asaba yi ñi wax mooy axu shaqiq uxuwa ashiqa yi ak seen sœur germaine bi ñoom du ñu am dara kenn du leen jël cëru ñi alxuraan wax ñu jox leen ñu ñëw di leen ci boole kenn du leen ci boole al imaamu Malik ak madhabu al imaamu Malik ak madhabu al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhim li gën a dëgër ci madhab boobu muy imaam ash-Shafi'i mooy que ne dañuy am léegi nag nga ne ma où sont dalil parce que jànguñ affaire yi ngir nii rek mooy ban bu ma ñëwoon tey ci miraas mu mel nii mais qu'est-ce ma am ndaw su bàyyi fi jëkkëram bàyyi fi yaayam bàyyi fi ñaari frère yoo xam ne ñoo bokk yaay ak benn frère boo xam ne minimum benn frère boo xam ne ñoo bokk moo bokk ak moom nday ak baay ak beneen sœur boo xam ne ñoo bokk nday ak baay par exemple wala deux frères yu mbokkal nday ak baay ak deux sœurs wala benn sœur bu mbokkal nday ak baay mais lii nan laa koy def cas pratique lii bu ma daloon du may def est-ce que damay def li say li Seydina Omar radiyallahu anhu njëkkoon a àtte mooy ma ne yéen ñii képp ku bokk ak moom nday ak baay ku mook ak moom loolu nday ak baay père ak mère du ngeen am wala boog dama naan bon cërëb ñaar ñee nga xam ne ñoo bokk ak moom yaay ñoom laay jël séddale ko ñoom ñépp ak yeneen frère am yi seen yeneen frère et yi nga xam ne ñoo bokk nday ak baay ki dem ma boole leen loolu lépp muy musharraka loolu mooy laaj bi loolu nag lañ lay wax nii mooy bu dee al mazhabu imam Abu Hanifa ak al imam Ahmad mooy ne kenn du leen boole dara rahmatullah alayhima ñooñu du am dañ naan leen yéen du ngeen am waaw moo tax boo fi woon ab ab ab bu doon ab xanaf yi mooy mooy mooy mooy àtte moo doon juge affaire ba wala moo war a ñëw di miraas miraas moomu wala sax mu nekk maaliki boo xam ne jàpp na ne non ci masala bii moom ñële ñoo gën a dëgërle ndax loolu day am non non man masala bii li ma gëm daal te man di ko jaamoo sama boroom te ci yaakaar gërëmu yàlla mooy te gis ne dalil yi ma gis moo gën a dëgër fi man mooy li al imaamu abu hanifa ak al imaamu ahmad seen ngir li ñu wax rahmatullah alayhim man looloo ma doy te loolu laay doxe kooku bu ñëwee miraas miraas mu mel nii da leen koy xañaa léegi nag yow par exemple bu boobaa <laughs> bu dee alors que bu dee par exemple koo xam ne mazhabu imaamu Maalik la doxal même bu dee Hanafi la mais mu gis ne don non man fii li sama ñoom imaam wax daal man foog naa li ñoom <coughs> al imaamu Maalik ak imaamu Shafi'i seen mazhab rahmatullah alayhi li wax daal li ñu wax man looloo gën a lëng fi man moom laay doxal <laughs> mu ñëw doxal loolee ne non dama leen fii boole ñoom ñëpp laay boole mbir ta xam nga conséquence boole leen ñoom ñëpp dafa am conséquence mooy la mooy kon ñaari frères yee nga xam ne alquran a wax ñu jox leen fa in kaanu ko min zalika fahum shurakaa'u fi thuluth ñoom li ñuy am day wàññeeku bu dee dee lañu alquran ne nañu départagé wu un bi ñoom ñoo ko moom ah gisoon nañ sànq seen seen seen un tiers boobu lan la doon mujju doon deux ñaari ñaari wàll lay doon ku nekk jël benn mais buñ ci dugalee yii ñett ñetti frère yu ñetti frère ak benn ak benn sœur mais ñu war a bokk la nga xam ne ñee bu ñu ko séddoo woon bu ko ñaar séddoo woon ku nekk benn ngay am mais loolu simple na bu dee ñaari pomme a fi nekk exemple bu terre à ñaari pomme moo fi nekk Moodu ak Ibra war ñu ne dañ ko séddale Moodu ak Ibra kon xam nga simple na ku nekk benn pomme nga koy jox mu jeex léegi bu ma ñëwee ne dugal eh dugalal ma ci ngañ njaga ak mayo ak ak mayo <coughs> ak kan ak astu ñeent ñiy dugal leen leen nañu bokk ak Moodu Ibra pom bi ñaari pom yi ñoom ñépp ñu wax koo bokk mais est-ce que li Moodu Ibra waroon a am est-ce que ku nekk di nga war a am benn pom du nekk mooy kon dañuy xaajaat pom bi. xool nan lañ koy départager ba ku nekk am selon ku nekk part bu tolloo ci pom bi ak ak ku nekk kon kay dañuy gën a wàññeeku lu kenn doon fi am benn pom bu mag loolu nag mooy fii nii <laughs> euh, kii nii nii mooy kon ñële alxuraan waxoon jox leen un tiers ñoom dootuñu am un tiers dootuñ seet dooti un tiers parce que la ñuy séddoo dina gën néew lool parce que lañ cee dugal ñeneen xanafiye al imam ak Hanbali yi ñu ne ma ne ñii duñu am dara parce que yow li ñu fi wax nii yépp day wane ne kon ñun bu ñu parce que bu ñu leen ci boolee def nañ lu wuteek lu alxuraan wax ñun ñu joxe suñuy dal yi wax ñu ne loolu la première ngoog beneen te moom lañu waroon a njëkk te sax njëkk ni ko parce que yow danga ko indi ba pare moo tax sax ñu foog ne wu jarul woon wax mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa huwa fi sahihayn alhiqu alfara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar jël leen li ngeen xam ne mooy furuud yi fara'id yi yi suñu boroom wax ci alquran jox leen ko ñiiw ak ñiiw ñii jox leen ko ña wax ñu jox leen ko seen boroom la des ngeen jox ko ka gën a bokk kafaatu te nekk góor lii la yonent ma saa saa wax yow def nga démonstration bi sànq est-ce que am na lu des ma ne dara desut ma ne voilà kon nag bu ñu fi joxee bu dara desut mooy ñoom du ñu am ndax lool la asaba wax nañ la mooy ki nga xam ne digganteem ak ki faatu góor doxu fa waaye mooy ne moom booy bu bu alal bu ñuy waa asxaabul furud jëlee ñi alxuraan ne jël jox leen ni jox leen buñ jëlee ñoom buñ ñëwee lépp la ñuy raafal dañuy jël lépp. mais mooy à condition mu des bu desul du ñu am mais desuñu pourquoi pas ou lu tax ñu bëgg a déroger à cette règle mooy du ñu am kon looloo ñu ko woon waaw mu ngi noonu te lii moo dëppoog suñu dalil bii lii ñu àtte moo dëppoog qa'idatul fara'id waaw waaw ndax bu asxaabul furud taxawee ak asaba asxaabul furud ñu ëpp doole waaw parce que lu tax lu tax ñu ëpp doole ñoom la alxuraan cité ne jox leen ñii jox leen ñii jox leen ñii ba pare yonent ma ne sarsam ñëw leeral ko ci xadiis bi biñ la tuddal léegi nee lu jël leen ngeen jox ñii kon kay ñooy priorité la des kañuy jox la des kay du priorité yow buñ nee moom restaurant bi entre ñi nga xam ne ñooy ñëw di lekk si di nga xam ne ñoom ay dañu ñëw ngir reer si wala yu mel noonu añ si ay client lañ bu chef bi ne walillahi masalul ala servir leen client yi lu des ci cin li wala ci ci ci kii bi ngeen jox ko ñi nga xam ne ñooy taalibe yi est-ce que yaa ngi dégg wax ji mooy xam nga buñ nee est-ce que léegi kan moo priorité est-ce que bu boobaa man ma nekku cuisinier ah est-ce que bu boobaa damay ñëw ne serveur yi eh jël leen ngeen jox taalibe yi te client yi toog est-ce que bu ma defee loolu def naa li nga xam ne moom lañ ma digal ma ne non non ma ne léegi nañ supposé ma jël seen dérégli client yi client lekk lépp ci luy dara dese ko fi. est-ce que taalibe yi ci biti dinañ am ma ne non duñu am lu tax parce que dara desuf ma ne voilà léegi imaginer ma séddale clients yi ñu lekk ba pare mais des na est-ce que ñi ci biti dinañ am ma waaw dinañ am lu tax parce que dafa des. ma ne la nag gis nga nag même chose moo am fii alxiqul faraida bi ahliha man nañ koo gam-gamle clients yooyu ak taalibe yi clients yi ñoo prioritaire. bañ leen joxee ba pare bu desee la ñële di am bu desut du ñu am comme que ñee asaba lañ am fenn saaxibaatul furud saaxiba sa sawaaxibul furud ñu ëpp doole te moo tax suñu borom ne nañ leen njëkk a jox nga dema parenthèse bëgg naa benn laaj bu ma dugal fii bala ngaa jàll si c'est possible bu dee du couper sa raisonnement ma ne la bismillah nga dema moom bu doon doom dafay nekk nag yow doom du mas ñàkk nan la ko ñuy ëppee doole mane ne waxuñu loolu parce que doom manula am en fait possibilité cas de boo xam ne am na ñoo xam ne dañuy jël alal ji ba mu jeex doom du am tus lool moo fi newut loolu amul foo jaar doom dina am te loolu loolu amul mooy gis nga euh, fii moo tax zawj di fi ne parce que zawj bu duggee rek ci cas de bi al mas'alatul mushtarak foo jaar jëkkër dafay ne parce que moom day ñëw tebbi moitié wu alal ji la mu jël moitié wu alal ji rek dafa tex dafa tax loolu lu bari la jël mooy bu doon un million ñu dóor ko ci digg bi mu jël cinq cent million yi non un million mu jël cinq cent mille kon cinq cent mille fi des cent mille yooyu nag ñii nii ñoom umm ñoom ax ñaari oxwali umma ñooñu buñ leen ko tasee mbir mi day jeex keneen du ci xaj ndax dooma fi newul bu fi doom newoon day dàq baay doom du góor jigéen a ci yam day dàq baay baay ji dootul am un demi dootul am moitié mais un lay am bu ko defee doom ji day xaj moom te bu doom ñëwoon uxuwa uxu ñi axu shaqiq ak uxuwa li umm ak ñoom ñëpp duñu am dooma leen fi jële moo tax ma ne la cas de figure boobu ne waaw kon mën nañu jàll nga ne waa baax ba léegi ñu ngi ci dalilu xanafiye yi xanbali yi ñi ne masalatul musharaka du fi am bu ñu séddalee alal ji wa na wa wa wa najidu anna asxaabal furuudi istaxraqu al maal wala istaxraqu fala shay'a lil asaba waaw wa hum al ixwatu ixwatu al ashiqaa al ixwa al ashiqaa wal uxtu shaqiiq wala al uxtu shaqiiqa waaw mooy bés bu ñu séddalee mbir mi mu jeex frère germain wala frère germain sœur germain duñ am dara parce que alxuraan ci yonent ma lay saa saama ko waaw ñu ne lool benn la mu ñu ne leneen loo xam ne alxuraan xam nga lim ñu wax dana fa in kaanu akthara min dhalikum shuraka fi sulus en fait ñun suñu dalil yi wax nga ko ci biir wax ci mais comme que dañ la koy indil par benn benn bu ko defee kuy noter it affaire bi mu nekk loo xam ne day am dalilu ñii ñu ngi dalilu ñee mu ngi après nag ñu teg comme si ab opération la nga teg gauche nga teg benn opération beneen bi nga tiire benn kii ngir xam résultat bi ci suuf léegi ñu ne beneen bi mooy alquran na ko wax te yow sànk leeral ko ci biir wax mooy fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth ay du suratu nisa waa ñii ñaari frère yii nga xam ne ñoo madame a mi faatu ñoo bokk yaay alxuraan la leen wax ne bu dee ëpp nañ ñaar ñooy bokk un tiers wala mat nañ ñaar jëm kaw bu nekkee ñaar jëm kaw ñooy bokk un tiers waa mais un tiers boobu comme ni nga wax mooy masala pom bi nga wax rek est-ce que yaakaar nga ne bu ñu ñëwee séddale alxuraan ne ku nekk na jël benn pom par exemple ci suñu cas bi ku nekk ñaar seen mooy exemple mustaraka bi ñëw ñoom ñaari cër lañ ci am bañ séddalee bañ tasee siis bi entre jëkkër ji yaay ji ak ñoom ñaar exwa exwali um ñoom ñu am ñaar mais seen un boobu buñ ci dugalee keneen est ce que def nañ li alxuraan wax mooy li ñuy am li ah suñu borom ne jox leen lii wàññi nañu ko waaw te nag bu ko jaawaleeg fi joro jataay bi weesu de lien bul jàpp ne nga naan ma mais six bi mais six bi du kii manoon na am li ñu tudd liñ gisoon bii weesu fàttali ma ko yii fàtt na wala ba nga fàtte ko rek do non non non ñeme woo loolu moom ñeme ko fàtte. waaw non mënum tudd fii mooy liñ gisoon bii weesu nga xam ne day jóge fii compat léegi yéey wax ko ci wax ko ci baatu arab ma xool ma waaw waawlu <laughs> gis nga t'as beaucoup de chance yow yow buur yàlla la xéewale mais am nga amoon naroon nga am problème alaawul waaw bu ma nga ne ma mais mais pourquoi pas ñu taw yi affaire bi ma ne la c'est pas la même chose alaawul waxoon nañ la asxaabul furud ñi suñu borom ne jël leen liy jox lii jël leen liy jox lii la alal ji matewul uxuwa li uxtu uxuwa yi ashiqa ak uxtu ashiqa suñu borom waxul ñu jox leen dara ñoom asaba lañ est-ce que yaa ngi comprendre ñun fi ñu nekkoon bii weesu ak fi ñu nekkoon bii weesu mooy asxaabul furuud ñoom ñoo fi nekk waqad is ñoom isdahamu dañoo raj-rajloo ca lañ war a am matewu leen suñu borooma ne jël leen lii jox leen lii jël leen lii jox leen lii mais bañ defee loolu matewu leen alal ji fi nekk matewu leen alors que fii ñii nii asaba lañ yéen yi ak leen wax ñii nii suñu boroom waxul ñu jël dara jox leen ñoom lenn lañ waroon am coono wax nañu ko bu de lu des la ñuy jël te dara desul kon duñu am. voilà c'est clair c'est bon ñu ne ñun leneen mooy affaire bi buñ doxalee bu ñu jëlee ñeneen boole leen un tiers bi suñu boroom wax ñii la wax ñu jox leen buñ ci dugalee keneen mooy ñu ngi lekkloo alal. alalu jàmbur lañu jël si jox ko ñeneen ñoo xam ne yelloowu leen waaw buñ ko defee rek xaalaf naa zaahir al quraan ñun xanafiya yi xanbali buñ koy def di wuteeg apa mooy al quraan li mu wane ci mooy fee li feeñ ci al quraan li aaya bi wax ndax ñoom la ne fa hum ñoom shurakaaw fi sulus waxul ne na leen ñeneen ulhuqu euh, ñeneen ci seen biir jël leen ñeneen ngeen boole leen ci biir déedéet voilà euh, ñu ne <clears throat> am na beneen affaire boo xam ne seen nettali bii ngeen na ay hëb anna abana kaana ximaaran aw xajara considéreel dañu wax Seydina Omar considéreel ne mbir mi bu doon suñu baay daa nekkoon xajar wala yooyu wala ximaar ñu ne é <clears throat> yéen loolu mooy je ne sais pas naka ngeen ci mën a naka ngeen mën a tegtaloo ci loolu hein yéen mooy bàyyi ne fi bàyyi ne fi ñoom ñu am ñu bokk ak ki faatu ndey ak bàyyi nan lañu mën a fexe di considérer ba jëlee ko fi ba bàyyi du fi ne kayfa na'tabiru al-mawjuda ma'duma ya lal ajab ku fi nekk nan lañ mën a fexe rek ngir àtte ngir ñu am rek ñu fexe ñoom ba trouver ne moom du fi nekk moom hmm? lan ngeen lan lañ bëgg def daal ko parce que am na dëgg la mbir mi nag gis nga <laughs> eh, xam nga day naan boo euh, loolu nag xel lu nag waa le fait que non affaire bi xaw na am lu mooy at at taamul boo seetloo mbir mi day xaw a bizarre waaw ki bokk ak moom yaay kese am ñi bokk ñaar ñi bokk ak moom yaay kese am ki bokk ak moom ndayet baay amul mais loolu c'est xel moo naan la mais comment ça ak uxtu germaine mais ñooñ muy muy muy muy sœur germaine ak ak frère germain mooy ki bokk ak ki dem ndayet baay quand même ñoo gën a jege kii te xanaa kay moo gën a yey ci moom xam nga lool yéen waa yéen waa yéen ah, ah, Maalik yeeg Shaafi'i du lool ngeen di wax Hmm? naan loolu noonu waaye te kiiwa ko gën jege yi dañ naan la mbir mi dum xel diine ji la Seydina Ali ibn Abi Taalib lañ doon nettali ne moom la wax mbir mi nekkul woon ca diine du xel du rek ci xelam kese mooy bu dalil ñëwee ah ulghiya la ar ay di xalaat bi kii di euh, non loolu mooy bu fi texte amul la qiyaasa fi muqaabal nafs amul qiyaas bu ñuy def raisonnement par analogie bu ñuy def bu dee texte a ngi fi te texte yonent bi alayhi salaam dafa leer alxiqul faraa'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar texte bi dafa leer jox leen waa asaabul furud li leen suñu borom lu des ngeen jox ko eh, asaba yi dara def lu ngeen bëgg duñu pourquoi nous n'appliquons pas uniquement le texte la tradition du prophète paix et salut sur lui gars yi nañ leen doxal moom mu jeex ñu ne léegi nañ ñëw ci liñ leen doon wax sànq naka la fi bàyyi di newee manu ngeen non manuñu def dara ba effacer bàyyi bàyyi naka mooy yow de toute façon sa bàyyi sànni ci xeer ak ci yammu beeg ci géej kaw kaata ximaar ak loolu lépp ay supposition la mais li am buur aka la ñuy considérer lu am nekk fi ba pare muy bàyyi kii yow de toute façon manu ngeen a ba madame Ami faatu ñoom ñii ñoom ñetti ñii ak ndaw si bokkuñu ndey ak baay baay boole leen ci baay surtout baay nanu ngeen sexe ba bokkuñu baay naka lañ naan ay considérer leen baayam bu doon dañ ko ximaar la <laughs> moo tax mais mënuñoo fexe ba bokk gi ñu gi gi seen jokkaloo seen jóge ci seen bàyyi ñoo maanaam a lool kenn mënu koo dindi moo tax kii al imaam <laughs> al imaam no kii nu mu tuddee di al <laughs> imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi al imaam Ibnul Qayyim des fois day wax wax ju tàgg quoi ne gars yi euh, lan lañ wax hab hab am na abana kaana ximaara mu ne ne in kaana in kaana abuhu ximaaran fa hum ataan wala wala wala fa hunna ataan wala utun mu ne ne ñuy waxe naan ya jàppal considérons <laughs> jàppal nañ mais nañ supposé rek jàpp nañ jàpp rek ne suñu baay mbaam loon mu ne seen baay bu nekkee mbaam kon ñoom mooy bu dee mbaam lañ ñoom it ay mbaam lañu <laughs> waaw ndax doomu mbaam mbaam lay doon mooy <laughs> façon non c'est mooy pour dàq wax ji ne waaye parce que bu dee xëpp am na abaana kaana xibaara mais kon bu dee ximaar ximaar ximaar lay mbaam laan laan laan lay jur wala anes ataan mooy mbaam mu jigéen kon ñoo ay mbaam lañu ndax bu seen bàyyi di mbaam ñuy mbaam waaw kon du pour wax ne c'est c'est juste pour wax ne comme que dàq nañ bàyyi ñoom it dañ leen di dàq voilà bu bu ngeen sànnee xeer bàyyi mu dem ci ci ci ci ci ci ci ci ndox mi yéen mooy ñoom itam axu exwa ashiqa yooyu ak axtu shaqiqa boobu wala ñu moo xam benn wala ñu bari ñoom yi dañ leen di ñoom it noonu lañ leen di évacuer ñoom itam ni ñu évacuer seen bàyyi leen di évacuer ñoom du ñu am ñoom it <laughs> ci gàttal lii mooy dalilu <laughs> mazhabu al imaamu Abu Hanifa ak al imaamu Ahmad rahmatullah alal jamii te moo ànd ak quand boo jëlee di gëndale qaidatu alfaraid wax dëgg lii la àndal ba pare ñu ne moom la Seydina Omar radiyallahu anhu àtte woon même bu dee da ngeen ni ñëwaat na ci mais ñun loolu lan mooy suñu busol mooy li yonent bi alayhi salaam indi te gis nañ ne comme que fii àtte na fii wuteeg moom dëppook loolu fii mu mu àtteeg leneen ñun dañu naan daal mbir mi daal ñun lii la léegi nag ñu ne yéen li gën a dëgër ci yéen ma kii waa mazhabu imaamu Maalik ak yéen ñi gën dëgër ci waa euh, mazhabu imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi est-ce que dégg ngeen li ñuy wax si dégg nañ li ñu wax suñu mag ñi parce que al imaam Abu Hanifa mazhabam moo jiit même bu dee imaam Ahmad mais dañ koy nulhiquhu bi waaw ñoom dégg nañ li ñu wax waaye ñun mooy li ñu waxoon ñun itam daanaka ñoom ñoo ma mooy li ñu jublu ci lool mooy daanaka suñuy dalil danga ko wax mooy quand même ki nga xam ne moom li mu mooy mooy mooy mbir mi euh, <coughs> mooy mbir mi wax dëgg yàlla nañ leen xool ñun dëgg la dëgg la ñun d'accord nañu ah d'accord nañu lool ci xadiis yi ngeen wax alxiqul faraida bi ahliha ah fama baqiya fali awla rajulin dakar waaw loolu lépp baax na waaye ñun dañu ne waay waay idla al idla bil umm hal dama dañ leen di laaj benn laaj hal al idla bil ummi awthaq min al idla bi abi bil abi wal umm Ah. te lii <laughs> euh, ñu ne ñun li ñuy laaj mooy est-ce yaakaar ngeen ne ñu ne est yaakaar ngeen ne mooy euh, bokk gi nga xam ne moom la nit ñaari nit ñaari ce que ñoom bokk gi ñuy bokk yaay kese mooy ñaari nit ñoom da fekk ñaari nit ñoo xam ne ñaari kaala ñaari façon nit ñaari moodoog Ibra gi taxaw ñoom ñaar yaay kese lañ bokk léegi njàmme mii di Musaa <coughs> ak yoro mii nag ñoom ñu bokk ak ñaar ñii ngi jëkk a tudd ñoo bokk yaay mais ñoo bokk papa en même temps mais mbokkoo ko gan moo gën a dëgër mooy al uxuwa uxuwa gisoon nañ même yéen étage yi gisoon nañ bi ñuy gis étage yi xamoon nañ li ñuy gis étage yi ne asaba <coughs> dafa may étage hein al asabatu nafs laa bëgg a wax étage bi féetoon kaw mooy étage u bunuwa étage bi ci mooy doom yi nga xam ne ñoom bu ñu fi nekkee ku nekk ci suuf waddal nañ la yusqituuna kullu man yajidu fi adna fil adna ku féete ci baa ci suuf rek dañ lay waddal mooy doom après ubuwa étage u baay après étage u uxuwa mais étage uxuwa bañ fa newee boo ñëwee ci étage uxuwa fekk ki faatu ki bokk ak ki dem bàyyi kese ak yaay ak ki bokk ak moom bàyyi kese xam nga ñooñu lañ doon wax ñooñu kan moo gën a dëgër ñu ne ki bokk ak moom day bàyyi ñu ne mais bu dee foofu la te ñoom ñépp ñoo bokk bàyyi kooku foofu la ñuy xool ne kii moo nekk ci kaw lan ngay xalaat ki nga xamante ni moom yaay kese la bokk ak ki faatu. dem na ba ñoom bokkuñ ci ci asaba yi mooy ci bu dee côté yaayu kese la est-ce que al idlaa'u bil umm awthaq min al idlaa'i bil abi wal umm ajibu ya ma'shar al ahnaaf wa ya ma'shar al hanaabila ban moo gën a dëgg ne mais uxuwa uxuwa ba ki bokk ak ndey ak baay moo gën a dëgër ci nit kooku ak lien wam ak nit kooku moo gën a dëgër lien wam keneen ki nga xam ne yaay kese la bokk ak nit même nit ki loolu d'accord nañ ah. ñu ne waaw kon yii yépp waxoon nañ ko ah. mooy kiy wax waa jiit yi wax waxoon na ko waaw man de maa doon wax waaw yow moomu waxoon ko léegi nag mooy yow danga ñoo dangaa sàqamti suñu lënc waaye garaawul ah bu dee di bu dee ak ak soo ni ci ñu ngi koy tuub loolu de soo adab amu ci waaye rek comme ñoom rek ñoom it ñu doon wax mooy seen dalil yi daanaka waxoon la ko ma ñu ne ma kon mooy ne léegi lan ngay xalaat ñu ne mais loolu loolu loolu àndul ak ar-ra'yu kii quoi mooy lan ngay xalaate ñu ne la mooy buñ jëmee ci wàllu xel nii ki bokk ak ndey ak bàyyi moom du am ki bokk ak ki dem yaay kese moom di am wala ñaar ñi bokk ak moom yaay kese bi am ñi bokk ak ndey ak baay ñu xañ leen hein ñun daal <clears throat> ñun moom mooy ñoom seen ñooy ñoom seen dalil lii la ak ban ñu ne non lii kese lu tax nga naan lii ke la bare non c'est que pare bu ma wax ji man ngeen àggale ñu ne si da àggale mooy ak li Seydina Omar ibn al-Khattab ate moom mi nga xam ne moo àtte loolu est-ce que xamul dalil yi ah ñu ne si xam na dalil yi kay biñ ko laajee la wax ah, ah ah tilka maa qadayna wa hada tilka ala maa wa hada ala ma naqdi li nga ma fàttali bi ne ko eh, mais yow année bii weesu yow même cas bii biñ la ko bi biñ la ko laajee yow Seydina Omar mais àtte woo woon lii danga leen a xañoon lu tax tey nga boole leen mu ne loolu mooy lañu àtte woon jamono jooju tey nag lii mooy li ñu àtte te mooy euh, ci ijtihaad la ko teg parce que te ijtihaad bu bu benn boroom xam-xam dafee ijtihaad beneen euh, ñaari ijtihaad ijtihaad bii du dàq beneen bi mooy man ijtihaadu al imaam Abu Hanifa du ñëw dàq ijtihaadu al imaamu Maalik rahmatullahi moom la ci tegoon na ijtihaad benn bi du du folli beneen ba li anna al ijtihaad la yanqu la yunqadu bi ijtihaadin aaxar mais mooy mais loolu liñ ci liñ la bëgg a foofu mooy ne affaire bi Seydina Omar radiyallahu anhu xam na niñ demee gis na dalil yi xam na leen àttewoon la ñëw àttewaat lii mooy ne ñun ànd nañoo ki nga xam ne xalifa Rashid la waaw bokk ci ñi nga xam ne yonent bi salaam da wax ne ittabi'u alladhayni min ba'di abu aba bakr wa wal hadith qad ah, ñaar ñi nga xam ne ñoo ñëw sama ñoo nekk sama gannaaw di ñëw sama gannaaw muy abu bak aba bakrin wa umar aba bakrin wa umara muy seydina aba abu bakr ak seydina umar kon nag te xalifa rachid la ah, aleykum bi sunnati wa sunnati xulafa al mahdiyin ar-Rashid al-Mahdi yi ñu jàpp ci yonent ma lay saar saar mooy ko kii woon te gis na mooy bu doon sax àtte boobu da koo réere lu njëkk li ñu wax waaye nag loolu réerewu ko ah ñu ne leen waaw léegi kon yéen euh, yéen daal kon lii lii ni mooy seen dalil ñu ne waaw lii mooy suñu dalil waaw dañuy considérer ne bàyyi ji c'est comme newu fi ñun loolu lañu gis te loolu la Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa daldi woon àtte <coughs> léegi ci gàttal lii mooy dalilu ku ne euh, léegi nga ne ma eh, eh, eh, lan moo gën a dëgër pour yow ma ne la ah lii nag man de en tout cas ce qui nous concerne mooy bu ñu seetaatee dalil yi dalilu xanafiye yi moo gën dëgër ak xana ak xanaabila yi waaw rahmatullahi alayhim seen dal yi la gën a dëgër parce que affaire bi dafa leer fama baqiya fa li awla rajulin zakar waaw fa li awla rajulin zakar lu des alxiqul faraida te ñee comme kay asaba lañ bés bu ñu leen mooy li ñuy wax rek bés bu ñu leen boolee lii mooy ne dugal nañ ci miraas mi ñoo xam ne amuñu ci woon wàll te ñële ña ci am wàll wàññil nañ leen lañ leen waroon a jox waaw loolu moom c'est un fait c'est fait boo xam ne bu leer la te boo xam ne boo seetlee mooy ne day wuteet li xadiisu zaahiru xadiis bi ak zaahiru alquraan bi ne fa in kaanu akthara min dhalik fa hum shurakaa'u fi thuluth bu ñu ëppee lool ñoom ñooy bokk li nga xam ne mooy seen sulus boobee waaw en plus mooy lii ñi mujje wax muy mazhabu maalikee yeeg li ëpp yi gën a dëgër ci ngiiru Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ naan leen loolu lépp du ci dara mooy li ñu waxoon rek laa qiyaasa laa qiyaasa fii muqaabil nas amul qiyaas bu ñuy def en face de dalil kanta Seydina Omar radiyallahu anhu lii la attoon dañ naan waaw loolu hada comme li mu wax rek loolu la atte mais ñun daal texte bi te ñun laa yasaxuna illa zalik lii yonent bi alei saatu salaam wax waxama ngi mujtahid bu ne nag texte da koy tiim gis ci leneen gis ci lu wuteeg li keneen gis mais ñun zahiru texte bi li feeñ ci texte bi ci kaw lii la wax te lii nii moo dëppook reeglu xawaidu faraid yi ñu te moo dëppoog bu ñu ko defee lañuy lay dëppoog li yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu ko waxe woon eh, ñu ne xoolal leneen luy wone ne quant à le ngeen naan euh, bon wax nañ leen laa qiyaasa fi muqaabil nas amul raisonnement booy def bu teg texte taxawee loolu benn la deuxièmement mais par exemple ñu jox ñim bokkal yaay kese bàyyi ñim bokkal ndey bàyyi dañ naan ñun amul ci benn problème parce que borom bi nga xam ne mooy Allah mooy ahkamul haakimiin ah alaysa allahu bi ahkamil haakimiin bala bi nga xam ne mooy ki dina a xereñ kuy àtte ku ne te walla mu'aqqiba li hukmi te àtteem bu ne ak xere ya nga fa te moo xam li tax muy def moo àtte lii même bu dee ne ci biti nii dangay jàpp danga naan kii bokk ak ñoom ñu bokk ak yaay kese am ñii amuñ dañ naan ñun lii lañu suñu borom àtteloo te ñële waroon naroon nañoo am mais xasaba giñ doon a tax te dara desu fi ñu ne parce ñee dañu ne loolu day euh, façon gënale la gënale parce que bu ngeen joxee ñi ñi bokk moom yaay kese bàyyi ñi bokk ak moom day bàyyi dafa mel ni dañoo gënale comme si lee yaay kese moo ëpp doore fuuf lañ gënale ci lee nday ak bàyyi bi boole yaay ci boppam an bàyyi. ñii ne non non ñun loolu du problème parce que dañ leen jox ngënale boo ngeen di wax am na feneen foo xam ne ñun ñépp ci d'accord te kenn waxul woon ne nañ leen def nañ def musharaka ñu ne leen lan ñu ne xool leen benn am na benn exemple boo xam ne. Euh, mooy xool leen fii madame a faatu bàyyi fi jëkkër bindal zawj lépp bàyyi fi yaay muy umm bindal mère wala yaay wala maman bàyyi fi benn axalu umm frère boo xam ne yaay lañ bokk nga ne ma bindal frère maternel de Paul ci suufam defal ma trois axu ashiqa mooy trois frères yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak benn uxtu shaqiqa waaw ak benn uxtu shaqiqa bindal ma loolu ci suuf bi nga bindee axu mooy même kaa jóge ñun sauf que place ñaari uxu axu ñaari frère euh, maternel benn nga fay def mooy defal ma fa benn kese kenn bul am deux ñoo xam ne ñoo bokk ak moom yaay mais defal kenn kese nga séddale lu masala bi nan lay demee. na ne la bon xaaral ma taf tafee ko zawjun un demi mooy comme fi ñu jóge woon rek ci kaw même kii la yaay un sixième ma ne la waaw jarul tabaadu ci ki tamaasul leer na defoon nga ko axuli umm ma ne la fii nag mooy problème bi ndax fële un tiers lañ amoon. man lu tax ñu amoon un tiers man ndax li alxuraan waxoon fa in hum shuraka fa in hum fa in kaanu akthar min zalika fa hum shurakaa'u fi sulus ma ne la nag léegi damay laaj ce que fii kan laa la wax benn ma la bu dee benn axuli umm lan la dane ini wa in kaanat sa aaya 12 suratu nisa wa in kaanat aw imra'atun wa lahu axun aw ukhtun fa li kulli mu ne bu boobaa kooku ku nekk ci ñoom ñaar frère la fi bàyyi boo xam ne yaay la bokk ak moom wala sœur boo xam ne yaay la bokk ak moom sudus la yam un sixième man la bind un sixième ci kanam nga bind un sixième ci kanamam ma ne léegi trois axu ashiqa yi ak uxtu shaqiqa bi mooy ñetti frère yi mbokkal nday ak baay moom maram ami faatu ak frère am bi sœuram bi mbokkal nday ak baay comme ci cas de figure bu woon ñoom lu ñuy am ma ne la ñoom asaba lañ de nga ne ma asaba lañ ma ne très bien très bien parce que alxuraan joxu leen asaba lañ parce que seen jëkk seen seen frères yi trois frères yu góor yi même bu doon kenn kese la moom moo mais dama laa jox même exemple fi ñu jóge ngir nga bañ a foog ne lii dañoo changer ay chiffres tax non kenn kese yow benn kenn rek lañu wàññi mooy ah ah ah ñaari frères yi mbokkal yaay lañ def kenn bu ko defee ndax day toxu ci un tiers ñëw ci un sixième léegi ñu def un tiers un après ñii du ñu am parce que asaba lañ ndaw si du am euh, la feew saar ba waxoon parce que moom frère am yi wala benn bu doon benn kese ñoom ñoo ko tansib yóbbu ko ci asaba jële ko ci faru ci asxaabul furud léegi ma ne nag konteel ma lii nga ne ma compté woon naa ko ba mu des un sixième ma ne un woon nga ko un sixième mu axuli umma bi ma la dolli fii mooy un sixième mu yaay ja rek nga ne ma kon zawj waa nañ reprendre ca kaw kon bopp masala bi six comme niñ ko gisoon ndax 2 6 ak 6 laa am ma ne la ah nan la nekk 6 ma ne parce que 6 ak 6 la am tamaasul bu amee luy xew da ngay jël benn bi mooy kon six ngay jël ma ne la zawju ci kanam un demi deux boobu deux ak six lan moo dox seen diggante nga ne taraaxul la ndax six bu ko diviser ak deux mu jox ma chiffre rond trois muy trois trois fois deux six bu boobaa luy xew damay garder chiffre bu mag bi rejeté bu ndaw bi kon bu mag bi mooy six ma teg six mooy suñu bopp masala ma ne la boo ko séddalee seen biir zawju séddale woon nga ko ci kaw xoolal la nga ko joxoon nga joxaat ko ma ne trois laa ko joxoon ma ne la bindal trois ci kanam nga def trois ci kanamam. ma ne la léegi umm loo defoon un sixième un nga laa defoon ma la defal un ci kanam léegi uxtu li umm bii tamit looy def mook zawj mook umm fii mooy axu li umm boobu ah boo defee uxtu li umm yi benn la fa in bu dee euh, bu dee axun aw uxtun fa li kulli wahidin minhuma sudus mais frère lañ def frère maternel moom defal un comme ni nga defal yaay ji ndax un sixième un sixième léegi ma ne la konteel trois plus un plus un trois bi nga jox jëkkër ji un bi nga jox yaay ji ak un nga jox kan benn frère bi nga xam ne yaay la bokkal moom madame A muy un un trois plus un égale quatre plus un égale cinq ma ne la léegi cinq ngo <coughs> defal différence bi entre six bi bopp masala bi ak cinq bi nga séddale ñaataa kiy des ma ne benn ci des ma ne benn boobu du moo ci des ma ne waaw ma ne benn boobu n'est-ce pas moom la suñu moom la yonent ma lay saa saam wax ne alxiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dakar benn des nee na jox leen ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom wax ñu jox leen ñu jox leen li mu wax nañ leen ko jox ñu jox leen la des ki gën a nekk góor ki nekk ki gën a ki nekk góor gën a jege ki dem ñoom ñoo ko moo ko moom te fii comme que dafa taasib séeram ñoom ñii axwa ashiqa dañoo tansib seen sœur mooy kon seen sœur ci biir lay bokk mais dama naan la est-ce que ñoom ñii ñépp bu boobaa un ci des kon ñoom lan la ñuy bokk un sixième un boobu un sixième lañu bokk mooy un lañu bokk benn benn part lañu bokk benn part mooy bi ci des mais dama lay laaj Hanafiya yay wax di ak Hanabila mais attendez bu ñu jëlee benn cër benn cër benn sahm séddale ko quatre personnes muy trois axu ashiqa yi ak benn uxtu shaqiqa yi du quatre lañu du ñoom ñeent lañu nga séddale leen benn alors que xoola axu li ummu ñoom seen seen même frère bi nga xam ne ñoo seen mag ji faatu bu comme ni ñu waxoon madame ñoom ñépp bokk yaay kese ak comme ñoom liñ bokk moom day bàyyi. moom du am benn benn lay am boo xam ne moom kese koy moom ñeenti frère am yi nga xam ne ñoo ak sœur frère ak sœur yi bokkal ndey ak baay di séddoo benn kan moo ëppale nga ne ma ah axuli umm kay ëppale ma lii gëneen amu fi est-ce que est-ce que fii axuli umm amul lu ëpp fuuf li axu ashiqa di am ñi nga xam ne ñoo kële bokk nday baaj ñu ne ah waaw te ñu ne yéen nag waa jum yéen waa Maalikee xanaa ak xan euh, Shafi'i yi kaa bi yéen ñépp ci d'accord ne nii lay demee te c'est feeñ na que axuli umm moom am na loo xam ne ah axu ashiqaa yi axu ashiqaa yi amuñu ko moo leen ëppale fopp moom benn lay am bennam boobu lu toll noonu lañ jël di ko séddale ñeenti personnes yoo xam ne ndax ah ndax a kat ñoom li ñu bokk ak madame A mi faatu moo gën a fort moom li ñu bokk ak moom koo pël ñu ne mu ngi nii mu ngi nii te yéen ñépp ci d'accord li ngeen d'accord fii lañ leen bi ngeen d'accord ñu amee lu ndaw nii par rapport seen axuli umm bali seen frère maternel bi noonu nag lañ lay wax ne bu dee nag noonu lay deme bu dee ne amuñu rek mooy amuñu. Euh, waaw waaw mu ngi noonu mu ngi noonu parce que axul fi problème bi yépp axul axu mooy li indi lii mooy mooy mooy liñ naan al axul mash'um mooy al axul mash'um loolu kese la mooy frère bi nga xam ne moom asaba la ba pare dugg fi moom moo waddal sœuram alors que bu doon sœuram kese la sœuram day am nisfu moitié comme jëkkër yi comme ni nga ko waxoon bu doon ne deux ashiqa mooy bu doon frère amu fi place trois ashiqa mu ne woon trois uxwa non trois euh, euh, mu nekk trois uxwa ashiqa par exemple wala deux bu boobaa bu boobaa ñoom dañuy am deux tiers comme la feewu saar boo waxoon la feewu saaru suuratu nisaa yi waxoon ne newoon fa in kaanat isnatayni falahuma thuluthaani mimmaa tarak bu doon ay jigéeni neen la ñoo bokk ak madame an ndey ak baay ñoom dañuy am deux tiers nga ne ma mais ox uxuli abu wala li umm nag bu boobaa ñu ne la uxuli umm ax bu doon kenn kese la moom it un sixième am non da koy jël du ko wàññi dara bu dee deux lañ un tiers da koy jël bu boobaa nag lan mooy xew ma ne la nag fii nag la fi ñu jóge bii weesu awlu di am parce que ñoom ñii ñépp nekk suñu borom dafa wax jox leen bu fi axu ashiqa jógewoon woon mooy axwa ashiqa góor ñi bu ñu fi new woon frère góor yi ñu jigéen ñi dañuy am par force mooy ñim bokkal nday ak baay dañuy am moom madame a dañuy am comme ni nga xam ne ñi euh, frère bi bokk ak moom yaay kese ni muy amee mais fii axul mashum moo dugg mooy frère bi moo dugg moo tax mu tansib ko jële sœur germaine bi jële ko ci li mu waroon a cër la waroon a am mu yóbbu ko ci ñuy doon ne tansib bi tansib moo tax amul voilà ci misaal mii ñu la jox final bi foofu la awlu di duggaatee mooy six bi léegi dañ koy puus mu dem ndax bu boobaa zawju day jël mooy zawju day jël un demi yaay jël un sixième ñaari axuli umu bu dee ñoom lañ wax mooy un tiers la ñuy jël ñaari axwa axwa axawaat ashiq axwa tayni ashiq euh, ashiqa tayni non shaqiqa tayni shaqiqatayni ikhwatayni shaqiqatayni muy deux sœurs germaines yi ñoom dañuy am deux tiers bu boobaa trois wu yaay ji non jëkkër ji day jël trois ndax six mooy nekk bopp masala bi six hein nga jël xaaj ko ci digg bi moom nisfu lay jël jëkkër ji yaay ji jël un wom mooy un sixième bañ newoon ñaari axu axuwa li umm yi ñoom un tiers la ñuy jël moo doon l'équivalent deux ñaari axawaat Ah, euh, euh, ikhwatayni shaqiqatayni yi ñaari sœurs germaines yi bokk ak madame A ne ndey ak baay mi génn àddina ñoom quatre la ñuy jël ndax mooy équivalent wu six boo ko xaajee ñetti xaaj mooy deux plus deux plus deux léegi comme moom deux tiers ñaar lañ ci war a jël mooy quatre nga def quatre seen kanam boo jëlee trois bi nga jox jëkkër ji un bi nga jox yaay ji deux ji nga jox ki nga xam ne mooy ñaari frère de maternel yi yi mu bokkal yaay kese quatre bi nga jox ñaari frères yi ñaari sœurs yi nga xam ne ñoo bokk nday ak baay ak madame ay am da ngay am trois plus un égale quatre plus deux égale six plus quatre égale dix bu boobaa ñu ne la masala mi day bopp masala bi day toxoo jóge ci six dem ci dix ñu ne la alat min sitta ila ashara loolu moo lay remettre ci kon li def nañ la lien ak fi ñu jóge woon bii weesu kon nag foofu lañ lay bàyyi kon bàyyiwuma la ci désert xam nga fii mun a tëmbeelu ma la ci désert ne la débrouille-toi mooy fañ jóge woon mbir mu wëraat na ba ma delloo delloowaat la ci awlu gañ jóge woon ci kaab yi nii kon luy nii mooy al masalatul mushtarika wala al musharraka insha allahu taala li ci gën a dëgër en tout cas pour ñun li ci gën a dëgër mooy waxu xanafiya yi ak madhabu xanafiya xanaa bi yi loolu nag tekkiwul ne que moo gën a dëgër léegi kon ku def leneen kon mazhabu maalikee yi oh, ñun mooy suñu mazhab mais man ci mas lii ñii dalil yi ñee laa gis ne seen boso gën a dëgër loolu lañ gis ni moo gën a dëgër fopp ko dalilu suñu mazhab ak mazhabu shafi'i yi rahmatullah léegi li ma doon wax mooy bu kenn yaakaar na comme que lii am na mooy bon kon mu kon kon miraas muñ séddalee nee du baax non non non alxilaafu mu'tabar wuute bi di dañ koy bàyyi xel dafa am solo man boo ñëwee ci miraas ñu ne ma diw mii moo miraas mu miraas comme même cas bi mu boole uxwa ashiqa sœur yi mu bokkal ndey ak ki maanaam am yi dem ndey ak mu boole leen ak euh, ñaari frère yi mu fi bàyyi te bokk ak ñoom yaay kese seen un boobu man du ma ñëw ne miraas mu baaxul ah non non non ah dama naan dama naan euh, lahu xaq am na dëgg ci miraas ndax lim def lahu salaf am na ñu ko ci jiitu. am na ay aïmma lii mooy madhabu al imaamu Malik mooy madhabu imaamu Shafi'i tamit manuñ ci mooy boobu lu xel la lii moo a dëgër ci man mooy man ko ma doon laaj masala mu mel nii ah la lii moo fi am lii mooy yi nga xam ne kii nii la waaye it boo gisee foo xam ne ñoom ay Maliki lañ comme ñoo xam ne ñoom loolu lañ am man nga leen a wax ne leen mooy mbir mi ana la la yàq man nga leen ni waaw ci ngiru Malik de comme que euh, lii la mooy lii la mais man li nga xam ne man moom laay jaamoo yàlla te moom laa gëm moom laay kii mooy li Hanafiya yi ak xanaa yi wax insha allahu taala rahmatullah kon si jotaay bii di ñëw ñu àggale kon al masalatul mushtaraka noonu lañ ko jeexale te mooy al masalatul himaariya mooy al masalatul